waaw ne lii moom dinaa la ci mbugal safara walla borom bi boo ko defee borom bi da lay jéppi waaw da mere waaw ne kooku rëbb nañu ko waaw yooyu noonu nekk na li nga xamante ne nii lu ñaaw yoo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa ci boppam nee na képp ku ko def mere na la ah, am sànjam dal na la waaw sànjam dal na la loolu bàkkaar bu mag la waaye am na leneen loo xamante ni day nekk bàkkaar bu mag mooy loo xam ne dañ naan kii li mu def mooy blasphème la def waaw mooy blasphème loo xamante ne nii mooy nga ñëw quand même ba Kaaba ga ñëw ba Kaaba ga quoi après daal di fay rey nit quoi <laughs> xam nga rey nit garaaw na nga rey nit moom bàkkaar bu mag la mais nañ wax beneen parce que rey nit fu mu man di nekk bàkkaar bu mag la mooy euh, li nga xamante ne mooy di di di di di kii quoi euh, euh, di di di làmbatuwaate di làmbatuwaate góor guy làmbatu jigéen ñi wala jigéen guy làmbatu góor yi <laughs> ñoo xam ne kenn daganu lañ <laughs> xam nga boo ko defee ci lion garaaw nga def ko ndakaaru garaaw na mais nga ñëw ba ca Kaaba ga quand di ko def loolu saaru genre blasphème lay tudd quoi mooy kii vraiment mooy mooy mooy vraiment kii yàlla amul benn poids ci xolam quoi <laughs> parce que ñëw quand même ba ci Kaaba gi amul lenn lu muy liggéey quand même muy sàcc plaisir comme ça <laughs> non kii kii kii daa garaaw loolu loolu c'est c'est c'est plus grave <laughs> waaw waaye sàcc loo xamante ne nii ñëw ba ca Kaaba ga xam nga sàcc loo xam ne matul nisaab ndax euh, àggul fuñ lay dagge sa loxo loolu euh, man nañ ne loolu euh, li muy même bu dee sàcc ci liñ ci liñ joyal bàkkaar bu mag la parce lañ ciy dagg loxo mais bu dee matu ko kenn du ci dagg sa loxo mii nga ñëw def ko ca Kaaba ga lool beneen façon la beneen façon blasphème la quoi wala nga ñëw ba ca rawdu yoneen saa salaam gars yi di di di di di di di concentré wu nekk ci lii nga taxu téléphone nit wal iyaadu billah loolu vraiment loolu day wane ne kii moom kii moom sincèrement mooy yii yëpp amul benn benn benn benn li nga xamante ne mooy benn poids yooyu nag mooy day gën gand bàkkaar boobu day gën a parce que yemul rek ci tàcc gu ndaw gi mu def mais quand même mooy ormaay fii nii la xotti quoi ormaay fii la xotti mooy amalu ko benn kii quoi waaw wal iyaazu billah <laughs> waaw waaw te tamit da gis yoo xam ne yu yu xaraam la mais comme liñ la wax sànq nit bàkkaar bu mag la foo ko mën di def mais bu dee ca kaaba gi day gënatee garaaw abdullah fii mu ne naan sàngara lu garaaw la mais nga bàyyi ba ba ramadan quand même nga waroon a woor wooroo ba pare ñu naan déet nga tegati ci naan sàngara ci bëccëgu weeru koor loolu moom mooy mooy mooy mooy bàkkaar ba bu rëy ba day gënatee pataa <laughs> waaw loolu loolu loolu la quoi Allahu akbar kon lii lépp dañ ci xame ne euh, mbir mi day wane que ne lii nii euh, mooy lii lépp daal boo ko jàppee mooy mooy kabira waaw loolu moo tax boo gisee alquran comme fii yoneen saa sam ne euh, comme hadith Seydina Nufay' ibn al-Harith Abu Bakr ak ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ndax du ma leen xabaare yi gën rëy ci bàkkaar yu mag yi loolu dañuy xam ne lëm fa lim lépp loolu bàkkaar bu mag la waaw waaw <laughs> waaye alxuraan waxee yoo xamante ni nii tudd ay bàkkaar ne lii moom daa nekk moom bàkkaar yu rëy fa sa borom waaw waaw kullu ulaayka kaana sayyi'atan wala sayyi'u 'inda rabbika makruha mooy loolu moom pas makruhan da koo si ba <laughs> lim bàkkaar yu mag yooyee mu lim ba pare ne yii nii yëpp dafa nekk fa sa boroom loo xamante ne pas makruha mooy dañ koo sibbe non waaw non loolu loolu c'est pas c'est lu ñu si ba non dafa xaraam la tuddoo waaw dafa nekk loo xamante ne dafa xaram waaw <laughs> moo tax manoo ne ah kon de loolu moom xam naa moom euh, daa nekk rek loo xamante ne nii bon mën na bañ a garaaw dañ naan la colonel xul colonel loolu garaawul non c'est tellement grave makru bul jàpp makru makru makru nga jàpp ne makru benn affaire kese lay tekki waaw dafa am loo xam ne karaahatu tahrim la mooy euh, mooy euh, karaaha goo xam ne dafa dañ ko xaraamal waaw parce que yam fa waxoon lool la mooy ca suuratul Israa wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq bu leen faat seen doom yi ndax ragal ñàkk waaw yaakaar nga ne mos faat bakkan loolu lu ndaw la <laughs> ba pare mu teg ci mu mu mu ne inna qatlahum kaana xit'an kabira voilà gis nga faat gi ngeen leen doon faat bakkaar la ñaw teef bu wii la loolu loo gis nag ci alxuraan wax loolu kabira la waaw ba pare mu teg ci wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo ndax njaaloo innahu kaana faaxisatan wa saa'a ndax moom daa nekk njoom mu tiif boo xamante ne nii képp koo xam ne ku sensé la waxuma léegi nga xam ne gars yi dañ koo mel ni mel ni lu ko bëgg a ñenn ñu bëgg dugal ci mode bi quoi njëkk woo ko fi doo ko fi mujje waaw ñu defal ko tànt bu mag waaw xew mu rëy ñu laaj fa teraanga yi nee nañ loolu kay du teraanga toroxtaange yi ñu laaj leen fa dajaleel waaw madame X daal di dajale woon mbooloo mi ngir ñu jox ko ay ay ay ay ay torox taageen ñu koy tudde nag nee nañ ay teraanga wal iyaazu billah ndax nag suñu doom yi njëkkewu ko fi te du ko fi mujjee wal iyaazu billah <laughs> bëgg koo normaliser loo xam ne normalu <laughs> waaw waaw <laughs> wal iyaazu loolu dane faaxisa la wa saa kabi wa saa ñaaw bu yoon mu teg ci beneen bàkkaar wala taqtulu nafs allati harrama allah illa bil bu leen faat bakkan bi nga xam ne borom moo ko ñoŋal comme yim tudd fii <laughs> wa qatlu nafs allati harrama allah illa bil haqq waaw ne loolu moom bu leen ko jege ne loolu nag bi mu ko waxee mooy faat bakkan bi nga xam borom moo ko ñoŋal lu dul dëgg comme loo xam ne borom bee ne ku def li neen ko faat loolu buñ koy faat doone faatkat ki ki ñu ne léegi mooy exécuter les peines nga ne wooye eh, yow yow dag yow yow yow di liñ wax da déedéet kii bokku ci waaw kon loolu euh, lu amaam solo la ba pare mu teg ci bi ñu nekk ni wala taqrabu maalal yatiimi illa billati yahsan waaw bu leen laa ci lu ñaaw alalu jirim ñi lu dul lu gën a rafet te yooyu waxoon nañ ko mu ngi noonu kon loolu lu ama am solo la kon euh, après ca euh, bu leen dox di rëy rëylu parce que rëy moom kenn manu la loolu moom bàkkaar bu daw la wala tamshi fil ardi maraha rëy rëylu te borom bi ne man rëy rëylu ak màgg ak ak sama malaanum suuf kaw la ak euh, rëy sama malaanum wala rëy mooy sama malaanum kaw ak màgg mooy sama malaanum suuf képp koo xam ne xëccoo nga ci man ak benn dinaa la sànni safara daal di lay mbugal voilà kon nag euh, loolu kenn mënoon ne fii mu ne waa yi réeréeru fii mu ne lii muy def moom dara new ci bu naw la déedéet wala tamshi fil ardi maraha <laughs> bul dox ci kaw suuf di puukare woo ko rëy rëy ko ngand ngand loo ko bonde bonde loo ko di tëbëka dal te dara qad kunta qablu <laughs> nutfatan ah ah madirata thumma tasiru jiifatan qabihata muntinatan jiifatan thumma <laughs> tasiru hmm? eh, qad kunta qablu nutfatan madirata thumma tasiru jiifatan qabihata thumma tasiru jiifatan qabihata muntinatan qabihatan haqirata lu mel noonu waroon <laughs> masaali nga koy indi la lool wax ne benn boroom xam-xam moo ko waxoon benn waay <laughs> waaye ji di ponkal ponkal lu di tëb di dal di kii di ponkal di robb ko mu jël baaraam bi ne ko dóor ci biir bi waay eh, way yow <laughs> mu ne <laughs> xam naa la yow qad kunta xam naa ngay taxaw nii di ponkal ponkal loo ko rëy rëylu di foog di bondee ka tëbëka dal ci kaw nit ñi xam nga la nga wax ab toq man yu la boo xam ne ku mu laaloon ñu raxas ko fu mu laaloon ñu raxas ko lool nga wax <laughs> ginnaaw gi nga mujj nekk toq man yu bu boo xam ne bu góor bu jigéen buñ boole waaye yow ba xam la nga la boo xamante ne it ku mu laaloon saay nga kii ko waaw après nag nga mujj nekk te te loolu mooy yow foofu nga jóge laata ngay kii noonu la woon te gis nga boo jógee fii ba yoratoo bakkan bi la yàlla jox ndax ngay tëbaka dal te santoo ko ci xam nga foo mujj summa tasiru jiifatan qabihata <laughs> après yow am miit bi ngay dooni da ngay faatuñu kenn du la nangoo fanaanateel ci kër gi yow waaw te kenn doonu la tudde sa tur waaw buñ duggee ci kër gi ana néew bi la wax te génn woo duñu am jàmm <laughs> waaw ña nga doon fanaanal ci bennum néeg dootuñ ko nangu de tëdd kat ab néew duma ko def <laughs> gars yi fële lañ lay teg foo xam ne fekk pompier yi wala kuy am pompier yu ñëw wala kii mortuaire yi laa moom mortuaire yi laa te ñuy ñëw di la fab kenn du bëgg a nekk ak yow foofu dañ lay ber waaw waaw yow noonu la mu jëkk jiifa ab cadavre tu seras cadavre <laughs> waaw boo xam ne nag buñ la dencee quelques jours lañ la ci teg nga nëb boo mooy le pop ci sa biir kii nekk sax ya di la reere nga toj mun di la tan wayow bu xataw ngay doon sa biir bàmmeel wayow yow loolu nga maxam la nga naan mooy gis nga kuy ponkal ponkal lu di yëkkati daay ne moo man di di yii lépp fii la rek waaw da ko waxee nag d'une façon tri boo xam ne bu <laughs> bu diir la pour wan ko pour indiwaat waa ne ko sa ponkal ponkal bu yëg sa tëb dal yi da ko jarut waaw waaw wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taxriqa al arda walan tabluqa al jibala <laughs> waaw li alquran wax nag moo gën a mat këli nag da jàngale xam na li tax mu waxoon waa ji ndax waa ji jikko yim yoroon bay ponkal ponkalu waaye li gën a mat mooy li borom bii wax <laughs> wala tamshi bul dox fil ardi ci suuf maraxaa di puukare woo ko rëy rëy loo ko wala di wane ay ay yu kenn xamut fii di doosee ko gaasee ko di di di jaayu saa sumaan innaka yow lan taxriqal arda loo fi mën a ponkal tëb ak loo diis diis wan ne yow da kii manoo xotti suuf si ah walan tabluxa te loo tëba tëb tëb tëb manoo jotee montagne ci njool kon nag tee ngaa yem borom bi nag ne bi mimee mu ne kullu daalika kaana sayyi'uhu 'inda rabbika yëpp daa nekk yu ñaaw la kon lii nii dañuy wane lii moom ay bàkkaar mag la foo gis alxuraanul borom bi tudd yoo xam ne day wax comme lii day wane ne loolu moom lii ma bàkkaar yu ma ba bu fi kenn yu ndaw la nii daa nekk lu ama am solo kon fii kon yonent salaam dañuy xam ne kon bu limee yi du Euh, day day da daal daa lim lépp léegi nga ne kon set yi kese la les sept péchés capitaux yooyu gars di wax mais mais du loolu kese ah ëpp na loolu moo tax Mawlana Ibn Abbas bañ koo waxee bañ ko ko laajee <laughs> mu ne loolu de soixante-dix la gën a jege que sept <laughs> soixante-dix wére bu ne sept cent la gën a jege que <laughs> waaw pour wax la ne mbir mi daa nekkul loo xamante ne foofu la yem du loo xamante ne ab tënk la te am na yeneen xadiis yoo xam ne ku mel ne al imaamu alxaafis ibn Hajar rahimahullah euh, doon na ci tudd ay mbir yoo xamante ne yeneen xadiis yoo xamante ne yonent bari saa saab day tudd yeneen ah yeneen yi yoo xamante ne dañuy xam ne kon euh, mbir mi du xasr du loo xam ne dañu naan lii kese la euh, leneen bokku ci déedéet euh, yii la leen a tudd mais am na yeneen comme te li koy gën a wane mooy xadiis nu Nufaym al Haaris ba uquuqul waalidayni loolu boolewu ko ci ak shahaadatu zuur ak qawlu zuur voilà kon euh, mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaw moo tax yenn yi al yaminul faajira la ci boole te euh, Abdur Razzaq moom Euh, bi mu tuddee al yab euh, à la place de as-sihr muy magie muy njabar ndax njabar dinañ ci ñëw ci yi nga xam dañ koo xaraamal dinañ ci taxaw moom tamit mu nekk ak yàqute goo xam ne bu yées la ak tamit ñi nga xamante ne nii ñooy kàcc ci yahuud yi naan Seydina Sulaymaan am njabarkat la woon bon Salomon Salomon du prophète ah <laughs> yalubillah <laughs> yahuud yi day kàccoor man lañ ko wax ñu ne noo moom moom non moom nguuram gi yëpp nga gis tamit yenn tafsir yi ngay gis yoo xamante ne ay xuzaabulaat ay mbir yoo xam ne ay xuraafaat yoo xam ne ay kadib kese yoo xam ne lu bari ci côté nettali yooyu moom wér waaw ñu jële ko ci israiliyaat yi nga xamante ne ay kàcc la di wax ne nguur gi yëpp ci benn jaaro la teg woon loolu mooy lan <laughs> waaw ba bam ko ñàkkee yëpp dem après benn jinnee koy ron nangam ak nangam loolu mel ni gaa yooyu nga xamante ni ñoom ñoo inspiré euh, fictionniste yi ñi nga xam ne ñooy créer ay film de fiction quoi wal iyaazu billah loolu sori nag li Seydina Sulaymaan ne woon wal iyaazu billah alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax liñ la doon wax sànq am na ci yenn euh, imaam alxam xajar mu ngi doon wax ne ngir walla ne yemul foofu mu ne euh, Ismaïl al-Qaadi daal dinay solo rahimahullah indi ci ahkaamul qur'aan yoo xam ne yëkkati na ko waaye mawquuf loo xam ne ci dem na ba ci yeneen saa saam loo xam ne saaba yam mu ne al-kabaa'iru tis'a yeneen saa saam ne foofu e, bàkkaar yi neuf la waaw nee na mu tudd li nga xamante ne mooy set yi nekk ci suñu xadiis bii bu Seydina Abu Hurayra bi yokku ci al-ilhaadu fil haram wa uquuqul waalidayn waaw loolu waxoon nañ la uquuqul waalidayn ñëw na ci xadiis Seydina Abu Bakra radiyallahu anhu wee ñëwul fii boobu mu ne neuf mu tudd siis boole ci set yi boole ci këne mooy al ilhaadu fil haram moom lañ la wax sànq mooy vraiment jalgati ci fi nga xam ne mooy al haramul makki loolu nag waxuñ la ca kaaba gi rek mooy haram bi du kaaba gi rek mooy hôtel yi nekk foofu yépp waaw nga ñëw ci hôtelu kaaba gi sawaay foofu daal di luye hôtel gars yi foog ne dangay ngay umra ndekk sa benn coro nga fi newal wal iyaazu billah <laughs> non loolu moom bokk na non loolu moom bokk na ci bakkaar yi nga xam ne vraiment mooy nekk jaaloo gañ newee daa xaram fépp waaye fii moom kii moom mooy mooy vraiment kii kii nag kii nag moom liñ naan kii kii vraiment nag kii moom kenn xam manula qualifié sax moom ci li mu nekke quoi waaw <laughs> waaw bu wàccee ci hôtel bi ci suuf gaa yi gis leen ñu waaw ndaw si musóoru nàngam ak nàngam kii ku muuru sol ay jàllaa dañu naan nii ndekete yoo gaa yi waaye dañoo gisul kaaba gi sax dañuy caaxaan ci kese buñ génnee def shopping lu ñu lekk nangam ñëwaat nekkaat nekkalaat ko ci ci lu yées non kooku moom vraiment ñooñu kenn manu leen a qualifié yooyu saa salaam ne ko loolu al ilhaadu fil haram <laughs> waaw wala nga ñëw wala sàcc fi voilà <laughs> mooy yooyu rek yi nga xam dañ koy xaraamal feneen fépp la xaraam nga ñëw nag ba fii yow privilégié ci dëkk bii nga xam ne borom bi moo ko ormal nga ñëw def fi nag ne xaay sama yoon na wu lay lay tekki rek waaw <laughs> ak li nga xamante ne nii kon al ilhaadu fil haram ak uququl ni la yokku foofee ba pare am yeneen yoo xamante ne yu ñëw la yeneeni xadiis yoo xamante ne neneen la ko wax al ilhaadu fil haram mu tudd ko al istihlaal istihlaalul baytil haram mooy daganal loo xam ne borom bi daf ko ñoŋal xaraamal ko fii nga ñëw def ko waaw comme li neen saa sala waxoon ne in ahadun mooy bi naan makka borom bi moo ko araamal bés ba nga xamante ni def xaram daal di koy ñoŋal bés ba mu bindee asamaan ak suuf ba pare ne daam yoo xam da ko fiy tere comme xare loolu dafa xaraamoon man nag dama cee permettre benn saa rek te delluwaat na mu yoneen saa sam xam na ne dina am ay nit ñu ñëw naan comme que yoneen saa sam defoon na ko ñoom man nañ ko kon na ko ñoom al asdaq defoon wal iyaazu billah babu shurayh al ka'bi ak ñoom mu naan ko ginoo loolu ñu ngi ko doon wax keroog waaw wal iyaazu billah ba imam ne moo mën a kacc nan la mën a gën a xame saxaabaab yonent bi alayhi salaatu wa salaam kacc kat bu mag bi mu doon waaw waaw léegi mooy dina ñëw bëgg fi xare waaw comme yooyu borom bi ne fii kenn du xare yow nga ñëw ne danga fii xare loolu laa bokk mooy daganal loo xam ne boroom bi moo ko xaraamal fii waaw am ci beneen boo xam ne par exemple Ismaïl al-Qadi ba léegi moo ko li ci sax xadiis boo xam ne imaam al-Hafiz nee na saxiix la ba ci Sa'id ibn al-Musayyib mu ne kabaa'irihunna ashr juróom fukk lañu waaw waaw ba pare boobu nag mu yokk ci mooy yiñ jóge léegi surbul xamri mooy naanum songoro ak al xamuus mooy giñ yoo xamante ni giñ goo xam ne yow dalay naq safaran yow yaa gina tay ne lii du dëgg mooy ma xam ne lii du dëgg mais ma pare waa ci yàlla ni lii la wala du defu ma ko te yaay gina tay ne defoo yaa ko def moom wala nga gina tay ne lii la nga ñëw waat billahi jarul nag indi leen kaamil bi waat moom billahi doy na ci <laughs> waaw naa ko ci kaamil bi mais loolu tamit mooy yow yaa ngi fooy kaamil bi nga xam ne li ngay wax wu wu dëgg ngay waat loo xamante ne loolu boobu dalay loolu ci la waaw <laughs> mu ngi noonee de am na yeneen eh, yoo xamante ne al imaam Nabi Haatim andi na ko Maalik ibn al-Huwayrith no Maalik ibn Hurayth mu jëloon Seydina Ali radiyallahu anhu mu tudd eh, neuf maalul yatim bi mu tudd yàq al uquq ak taxarrubu ba'da al hijra ak taxarrubu ba'da hijra mooy nag mooy yow ginnaaw bi nga gàddaayee bàyyi sa dëkk ñëw ànd ak yeneen saa ngir jàppale diine ji nga mujj ne man comme la kaw kaw ba defoon <laughs> après yow nga dem ne man daal dem naa dëkk ci waaye kaw gi ndax fii wóorul waaw <laughs> comme naa fiqi la borom bi doon wax ca suuratul ahzab ne gaay gis nga gaa yi eh, ñemewuñu de waaw eh, gis nga <laughs> mooy gaa yi rek waa lan fa waa kii eh, mooy ahzab voilà <laughs> coalisés yi ñoom Abu Sufyan sayyidu bani Kinaana ak waa Ghatafaan yahuud yi ñëwoon ak arab yi nga xam ne bañ lislaam a dee woon seen xol yi ñëwoon ne dañuy buum lislaam benn yoon <laughs> waaw léegi euh, naafiq yi nga xam ne ñoo fa newoon ñoo newoon biir Medina nag ñuy rëccu ko waa éy woy jële waay waaw lii de moom bu ñu fi mënoon bañ a nekk borom bi nag di leen xawi seen sudura ci suuratul ahzaab naan yaxsabuuna al lam yazhabu waaw <laughs> wa yaati al ahzaabu yawaddu law annahum baaduuna fi al yas'aluuna an anbaa'ikum <laughs> walaw kaanu fiikum maa qaatalu illaa qalila ne gis nga gaa yi même ahzaab yi biñ ne dellu nañ gaa yi jàpp nañ ne lii de la stratégie la Abu Sufyaan c'est un voilà makkaar la tega tega te tegeur de plan c'est sûr que ñëwul nag mobiliser araab yéeg yawut yéeg yëpp ngir ñu fay ci l'islam ñu nekk ba kii dem te liñ bëggoon defuñu ko non buñ nee dem nañ loolu c'est un c'est une stratégie c'est un stratège waaw di di di sate di dugal ak tiitaange ci xolu jullit ñi quoi naan non demul mu ne te gaa yi gis nga bu coalisé yooyu ñëwoon xam nga ba mu leer leen dañuy dugg ci dëkk bi nag yawaddu na gis yawaddu gis nga lu ñuy mëbët lool mooy law annahum baaduna fil arabi dawoon nañu. waaw dem dëkki ca kaw ga laa wax nekk ca kaw ga sori problème yi yépp buñ fa nee nag yastaruna an ba'ikum quoi <laughs> fu la taxaw ku ñu gis nag ah sa waay yow boo jógee jóge Medina nga jógee ah waaw Abu Sufyan moom nu mu mujjee jullit ñi nu mujjee Muhammad <laughs> waaw mbaa gi nu mu mujjee boobu nañ leenam <laughs> wala boobu maguñ leen waaw loolu mooy yow nga ne nga ñëw ne da ngaa gàddaay ànd ak yonent bi alayhi salaatu ñëw ba foofu après bon nga mujj ne man daal sawaay bàyyi naa delluwaat ca kaw ga ne man daal naa dem man sama yoon parce que kaw kaw ba noonu la defoon waxoon nañ ko fi kaw kaw bi dafa ñëw Medina quoi jaayanteeg yonent saa salaam <laughs> après bon bi mu jaayanteeg moom nag xam nga Medina ak ak ngaraw loolu quoi nga xam ne. Eh, danoon sonal ñu bari ñi nga xam ne dëkkuñu fa de passage lañ fa nekk léegi moo kaw kaw bi ñëw eh, affaire bi nag mu jaayantee geneen saa salaam après nag feebar bi jàpp ko quoi feebaru Medina boobu daal di koy jàpp mu ñëw ne yeneen saa salaam yeneen saa salaam akil nii delloo ma sama jaayante gi mooy banaa banaa banaa <laughs> banaa waaw te su ma yeneen saa salaam bañ ñetti yoon kaw kaw bi ne ko manee Muhammad sa way yore sa way man banaa de de delloo ma sama jaayante man bu ko defee man ma ma ma yox man dellu sama bëtëk quoi parce que fii Medina gii moom ñëw fi di feebar nii moom wóorul quoi yeneen saa sam nag ci la waxoon xadiis bu siiw bi al madinatu kal kiir tanfi xabasaha wa yamsa'u tayyibaha allah <laughs> aw aw mu ne al madinatu kal kiir gis nga madina Médine ala saakina afdal salaatu wassalaam kalkiir dafa mel ni gis nga forgeron bi tëgg bi loolu nga xam ne moom lay yëngali ngir di boyal mbir mi muy def fer bi euh, euh, euh, muy gën boy ngir weñ gi nga xam ne fer bi nga xam ne daa amoon ruuy daa takkoon ba bari yu ci nekk ba tax mu ñuul mu koy lakk di ko dóor bëgg affaire bi mujj nekk lu weex tal rafet mu ne Medina noonu la mel waaw tan fii gis nga lii nga xam ne baaxul ci dëkk bi da koy da koy rejeter comme ni nga xam ne mooy weñu tëgg bi bu ko dugalee ci biir taal bi taal bi di ko lakk sidérurgie ñuy def gis nga li ñuy defaree feer yi di ko lakk di ko lakk ba buñ ko génnee feer bi rafet lool noonu muy dindee impurité yi Medina noonu lay def wa yansa'u tayyibaha muy gën a setal di gën a laabal di gën a tey sellal la ci gën rafet day gina a feeñ tayyibuha la gën a la gën a rafet gën caa teey kaw ka léegi nag loolu kaw kaw bi defoon loolu nag la la yoneen saa salaam bi ne lool ci kabaa'ir la mooy nga nga bàyyi nga ñëw gàddaay ngir yàlla ak yonent am alayhi salaam ba pare nga ne bon at-tagharrubu <laughs> at-tagharrubu <laughs> at-tagharrubu ba'dal hijra mooy nga dem daal ne ah daal man daal sawaay fii daal wóorul quoi fi nga xam ne daal mooy wóor mooy kaw ga waaw bu ma fa yoree lépp lu ma am sama jur samay ñaari kii bëyit na may kii moo gën a wóor quoi fii nga xam ne gaa yang lay menacer de partout ne dañuy dal sa kaw ba pare ma ñëw fi sax di feebar ak nangam yi moom da ngay waaru quoi <laughs> après foofu hadith sayna Ali boobu radiyallahu anhu doy wa firaqul jamaa mooy tàqale koog booloo yi waaw fu jullit ñi nekk benn sawaay jóge ne foo jaar dina créer benn dissidence wal iyaazu billah nu bëggu bew ci loo xamante ne te yeneen saa saa waxoon nañ gisoon nañ xadiisu maadaan ba <laughs> maadaan mi nga xamante ne nii moom la abu darda doon jàngal fële ca saab alquran ba benn bés mu gëj koo gis dajeeg moom mu naan ko waa maadaan maadaan noo defal alquran jamono ah yàllaa yu barkeel de mu ne ko yow foo dëkk léegi mu naan ko man man soriwuma Homs mais Homs waaye ci benn village quoi boo xam ne bu isolé wu. mu ne ko maa daan ah yeneen saa salaam nee na innama ta'kulu dhi'bu min alqa alqa alqasiya ah till bi de ñu ngi lekk ci troupeau bi mooy ba nga xam ne moo ci bew waaw alayka bil jamaa wayhaka ya ma daan <laughs> abu abu darda way nit ne ko ma maa ngi lay dénk mbooloo yi del nekk ak mbooloo yi te bàyyi ay yoo xamante ne buñ nee nii rek ah way xaka ay ay yow maa ay yow maa daan <laughs> waaw <laughs>